waala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawnillahi wa minnatihi wa fadlihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul di xajjatul balaag di xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ñu ngi woon ci yoonu retour bi ginnaaw ajug yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wa ma zilna wa naxnu ala tariiq min makkata aw fi tariqi min makkata ila almadina almunawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam après ajug yonent bi sallallahu alayhi wasallam après ajug yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi tey nag <clears throat> incha allah ñu war a euh, continuer li ñu tàmbali woon bi weesu muy ba léegi ci yoon bi euh, te al imaamu muslim solo woon kono kono al imaam abu daawud ak seen al imaamu ahmad ibnu muhammad ibn hanbal ak al imaam euh, al bayhaqiyu ak ku mel al imaamu daarimi mu ñu doon nettali muy nettali ñu ngi woon ci xadiisu al imaamu muslim bi mu ne woon xadd ci kitaabu fadaa'ilu saxaaba radiyallahu anhum wa ardaahum téere bi mu def ci ngëneelu saxaaba yi anhum mu ne woon xaddatani zuhayru bnu alimaamu muslim mu ne woon xaddatani nettali na ma zuhayru bnu harb abu xaysama annasaa'iyu raxmatullahi alayhi di zuhayru bnu harb bnu shaddaad albagdaadiyu raxmatullahi alayhi wa shujaa ibnu maxlad ak shujaa ibnu maxlad di shujaa ibnu maxlad alfallaasu abulfadl alxuraasaaniyu albagdaadiyu mu ne jami'an ñoom ñii ñëpp an ibn ulayya ñu jële ci ismail ibn ibrahim ibn miqsam al asadiyu abu bishr ginoonu siiwe ci ibn ulayya waxoon nañ la kooku mooy ulayya yaayam la mu ne qaala zuhayr kanta zuhayr mooy expression yi la utiliser zuhayr ibn harb mu ne moom dane xaddatanaa ismail ibn ibrahim dane xaddatanaa nettali nañu ismailu ibn ibrahim ibn miqsam mooy ibn ulayya miñ la wax léegi mu ne xaddatani mu ne nettali na ma abu xayaan di abu xayaan yaxya ibn sa'id ibn xayaan at-taymiyu abu xayaan qaala mu ne xaddatani yazid bnu xayaan mu ne ki ñu nettali mooy yazid di doomi xayaan di yazid bnu xayaan attaymiyu alkuufiyu abu xayaan attaymiyu mu ne moom moo ne intalaqtu ana wa xusayn bnu sabra wa umar bnu muslim ila zayd bni arqam mu ne man di Yaziid ibn Hayyaan damaa dem man ak Xuseyn ibn Sabra waxoon nañ la Xuseyn ibn Sabra bokkul ci eh, kutubu sitta ci góor ñi waaye waxoon nañ la ko mel ne al imaamul Buxaari fi taarixil kabiir moom moo ko defal tarjama mu ne dégg na ci Seydina Omar te ku mel ni Seydina Ibrahim at yu jële ci moom mu ne kon dama ànd ak moom moomu wa Umar ibn Muslim wa kadhalika <coughs> <coughs> moom it bokkul ci rijaalu kutubu sitta al imaam al Buxaari <coughs> yu moo ko tarjamal mu ne moom mooy Umar ibn Abi Farwa Abu Hafs al-Juhani al-Kufi sami'a abahu marasi mu ne kon ila Zayd Arqam ñu demoon ci Seydina Zayd ibn Arqam al-Xazrajiyu al-Ansaariyu al-Xazrajiyu Zayd ibn Arqam ibn Zayd ibn Qays ibn Nu'maan radiyallahu ta'ala anhu di saxaaba bu siiw boobule jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci tuut tànk yi la bokkoon mooy magewuloon noonu <coughs> mu ne biñ demee ci moom fa lamma jalasnaa ilayhi qaala lahu Xusayn bi ñu demee ba àgg ci moom Xusayn ne laqad laqiita yaa Zaydu xayran kathiira waaw laqad laqiita yaa Zaydu xayran kathiira ha ra'ayta rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam wa sami'ta xadiisahu wa gazawta ma'ahu wa sallayta xalfahu laqad laqiita yaa zaydu xayran kasiira xaddisnaa yaa zaydu maa samicta min rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam Xuseyn ne ko ah laqad laqita yaa Zaydu xayran kathiira yow de Zaydu daje nga yi wuuro yore yore ku bare bare bare yow de gis nga rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam wa nga dégg waxtaanam wa ghazawta ma'a xare nga ak moom wa sallayta xalfa nga julli ci ginnaawam waay waay waay laa yaa Zayd ma waxati ko waaye laqad laqiita yaa Zaydu xayran kasiira waay waay yaa Zayd yow daje nga ak yiw gu bari kon nag li ñu bëgg mooy xaddis dañoo bëggoon nga nettali ñu yaa Zayd yow Zayd ma sami'ta min rasulillahi sallallahu alayhi wa dañoo bëggoon nag nga nettali ñu li nga xamante ne nii moom nga dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam eh, qaala seydna Zayd ibn Arqam ne yabna axi yow sama doomu mbokk wallahi laqad kabirat sinni maa ngi wat ci yàlla ne samaw fande mooy samay sama sama samay at gudd na mooy mage naa waqadum ahdi te jamono jama daje woon ak ak jamono jii ma lay wax yàgg na lool distance bi yàgg na waaw wa nasiitu ba'd alladhi kuntu a'i min te fàtte naa lenn am na loo xam ne yu ma dégge woon ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jële ko ci moom fàtte naa lenn li léegi nag kum ko noonu la demee fama xaddasukum faqbalu wama la fala tukallifuni lu ma leen nettali nag na ngeen ma d'accordal lool na ngeen jàpp ci li ma leen nettali rek te bu leen ma yen loo xamante ne nii mooy lu ma leen nettaliwul rek bu leen ma ko yen bu leen ma ko demandé waaw summa xaala ginnaaw gi mu ne <coughs> laa fii nag mbir maa ngoog déglu leen fii nag lay intervenir li nga xamante ne nii mooy li ñu soxal fii ci yoon bi min makkata jóge ci aj hajjatul wadaa di dem fi nga xam ne mooy madinatul munawwara déglu leen sayyidna Zayd ibn ah, ah, Arqam mu ngi nettali li ci tegu mu ne qaama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yawman fiina xatiiban bimaa'in yud'aa xummaa bayna makkata wal madiina fa xamida allaha wa athnaa alayhi wa wa'ada wa dhakkara thumma qaala amma ba'du alaa ayyuha nnaas fa innamaa ana basharun yuushiku an ya'tiya rasuulu rabbi fa ujiib wa ana taarikum fiikum thaqalayn awwaluhumaa kitaabullahi fiihi alhudaa wannuur fa xuduu bi kitaabillah wastamsakuu bih fa xatta ala kitaabillahi wa raxaba fiih summa qaal wa ahlu beyti udakkirukum allah fi ahli beyti udakkirukum allah fi ahli beyti udakkirukum allah fi ahli beyti fa qaala lahu xusayn wa man ahlu beytihi yaa zeyd alaysa nisaa'uhu min ahli beytihi qaal nisaa'uhu min ahli beytihi walakin ahlu beytihi man xurima sadaqata ba'dahu ahlu beytihi ahlu beytihi man xurima as-sadaqata ba'dahu qaal wa man hum qaala hum alu ali wa alu aqil wa alu jaafar wa alu abbaas qaal kullu haa'ulaa'i xurrima as-sadaqa qaala na'am allah allah allah <laughs> xutba baa ngoog mais du lii kese du lii kese de du lii kese te xadiis bi boo fàttale ko foog naa gisuñu ko woon ci siira bi bon de ma de mémoire mais suuratul ahzab bi ñuy def loolu hein bi ñuy gis suuratul ahzab gisoon nañ ko gisoon nañ xadiis bii nee nag il est temps ñu gin ci yàgg waaw parce que bu dee gisoon nañ koy tuddoon nañ ko waaw dëgg la taxawoon nañ ci si si si boobu taxawoon nañ ci si ma doon wax xorma gi nga xam ne moom la sëtu yonent bi alayhi salaam am njabootu yonent bi alayhi salaam ci lislaam ak li nga xam ne moom la jullit bu ne war leen a sopp te buur yàlla képp tax ngir buur yàlla ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne ñoom dogit lañ ci bopp ci moom waaw ndax Euh, loolu si si suuratul ahzab taxawoon nañu ci mais nag lii mooy waxtoom <laughs> dañuy gisu dund yonent bi alayhi salaam yàlla nag def na la xam alhamdu wal minna ñu àgg fi nga xam ne fi la yonent bi alayhi salaam di waxe loolu te dinañ gis dinañ gis ay ensemble de hadith yu bari buñ leen limee ba pare ñu ñëw nag ci njàngat yi incha allah ci wàllu kii yi wala euh, on xoolal li Seydina Zayd ibn Arqam wax mu ne qaama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fiina xatiiban bi maa'in yud'aa xummaa bayna makkata wal madina planté nañu décor bi mooy xutba bi fañ la amoon Seydina Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu al-Ansaariyu nee na mu ngi nettali ñoom Xuseyn mu ne qaama rasulullahi taxaw na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa yow man benn bés fii naa ci suñu biir ñu mooy ñun mbooloom saxaaba saxaabaam yi mbooloom àndandoowam yi compagnon anhum ci suñu biir xatiban mu nekk koo xam ne ku taxaw di def discours la waaw Allah wa huwa ashrafu man xatab wa huwa akmalu man xatab wa huwa xayru man moo tax loolu noonu mooy ki gën ku ma xutba mooy ki gën ku ma xutba alaa huwa almuallimu al akbar al a'zam salawatullahi wa waaw mooy jàngalekat bu mag bi waaw muy alayhi salaatu wassalaam waxoon naa la ne gis nga xutbaa yenent mi alayhi salaatu mooy yi ñëw ci xadiis yi dajale woon ko lu ama am solo woon nga neew ma kenn defu ko de wóoruma parce que bon gisuma koo xam ne dafa dajale xut xut xutabu rasulillah mooy yi nga gisee ñu ne la diw xarn bu mbir xewee mu woote ci minbar bi wax lii ak njàngat yi ca mën a génne bon même bu dee ne ñun yiñ ci yiñ ci gis moo def nañ ko mais mooy boolewuñ leen benn bërëb te waxoon nañ leen mbir mi nag comme innama yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra buur yàlla li mu namm dëgg dëgg dëgg li mu namm ci ñun jullit ñi mooy ak yomb yomb la yam yomb eh, eh, eh, du ak jafeñ-jafeñ te tamit yonent ma lay saar saar ne ba moo ne woon bu'ithum innama bu'ithum muyassirin walam tub'athu mu'assirin bi muy wax ci kaw kaw bañ naroon a pamti pamtee ba ndox ca jag peggu jàkka ji bañ ko naree pamti pamtee mu ne da'uhu la tudrimuhu la taqta'u alayhi bawla bàyyi leen ko bu leen dog tuur ndoxam mu tegoon ci ne innama bu'isum yëg leen ne dañ leen a yebal dañ leen mu yónni mu'as muyassirina ngir ngeen di yombal walam tub'asu te kenn yónnewu leen mu'assirina ngeen di jafeñal te waxoon ne mu Mu'ad ibn Jabal ak Abu Musa al ashariyu abu abdallah ibn qays al ashariyu al ashariyu mu leen di yónni keroog yaman nee woon na leen bashira wala tu'assira yassira wala tunaffira waaw yombal leen bégal leen ñi te bu leen leen dawloo yombal leen mbir yi diine ji ndax dafa yomb bu leen ko jafeel waaw léegi kon nag ci souci woowu moo taxoon ñu ne ku jëloon yooyu yëpp dajale ko nag bu boobaa vraiment mooy dina nekk loo xam ne ci veine bi ci ndigal gii lay nekk mooy loo xam ne nit ki bu soxlaa yooyu day dem rek euh, moo xam fu mu nekk mu cliquer rek xam ne fii xutba sàngam mu indi contexte bi ak lan la woon ak con euh, contenu bi bu amee njàngat yu ci kii moo ngi ko même bu ci deful benn njàngat rek wax ko noonu loolu euh, jaza yal na buur yàlla fay ku def loolu neew ma nag kenn defu ko mais ku bu dee man gisuma ko bu dee am nañu gis ne am na ñu def loolu hein loolu aajo woon nañu lool xam loolu la te gis ko insha allahu taala kon nag mu ne kon yonent mi aleyhi salaatu salaam taxaw na suñu biir benn bés ñun saxaaba yi xatiiban mu nekk koo xam ne xaalam mooy dañu doon xutba bi maa in ci ndox moo xam ne yudaa dañ koy woowe xumman xumm waaw loolu moo gën a ci xadiiru xumm waaw xadiiru xumm doo déggee ñaan xutbatu xadiiru xummin hmm? xutba bii la wax nañ la nag Seydina Zayd ibn Arqam moom ci boppam solo a ci lu bari bii fii nii lii la wax am na yeneen version yoo xam ne dina dina indi yeneen yum ci loo xam ne yokku na ci ah, ak yenn yeneeni saxaaba yoo xam ne nettali nañ ko te tamit dinañ gis ki mu con ki nga xam ne euh, ñoom la gën a concerné muy waa kër yonent bi alayhi salaam dinañ gis ñoom itam soloo nañ affaire bi ah sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi alayhi salaatu dafa taxaw suñu biir xatiban bi maa in kon xam nañ bërëb bi kon xam nañ bërëb boobu am ndox la mooy li ñu naan comme ñu ne ah ca déegu ndaayaan ñoo xam ne déeg ba mooy noonu la tudd waaw loolu la wala ñu naan l'oasis de sangam waaw wala ñu naan teenu te teenu zam-zam ñu xam ne kon zam-zam teen ba mooy te zam-zam la ne ca Makka fii nii ndox mi mooy bërëb boobu Ghadir Khoum la gën a siiwe mais am ndox la mooy foo xam ne am ndox dafa am ci yoon wi dinañ gis ci yeneen riwaaye yi nga xam ne dinañ ko gis après naka la fa yonent bi alayhi salaatu wasallam accès ak bam fa accès lan la wax ñu def ko waaw mu ne foofu nag bay na wal Madina mu ngi nekk diggante Makka ak Medina en fait Ghadir Khoum soriwul al Juhfa mooy Juhfa alhamdulilah ñu ngi ci aj gi lañ ne ci lañ pare nii mooy Juhfa lan la lay fàttali mooy miiqaatu ahli Shaam waqata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ahli al-madinati dhal Hulayfa wa li ahli Shaam al-Juhfa wali ahli lyamani yalamlam wali ahli wali ahli najna qarnan fa qaala hunna lahunna wali man ata alayhinna min gayri ahlihinna mimman araada alxajja wal umra fi xadiisu mawlaana ibn Abbaas wa huwa fi saxiixayni comme niñ ko gisoon kon jox fa xam nañ ko mooy mooy miiqaat makaan yi bu ñi nga xam ne moom lañ la waxoon ñuy jóge Afrique ay Égypte ay fële Sham Europe de Europe ñun ñépp bu ñuy ñoom seen miiqaat bu dee jaaro ñu Medina ba bu bu dee jaaru ci feneen njóge noonu ñoom seen miiqaat mooy al Juhfa Ghadir xum bii xum soriwul Juhfa waaw moo tax euh, boroom xam-xam yi am nañu ne salaasatu amyaalin min al Juhfa comme li nga xam ne noonu la ko al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi tuddee ci Sharh al-Minhaj sharh saxiixu imaamu muslim ibnul xajjaaj waaw mooy trois mille trois mille entre mooy miles liñ naan miles bu ah, dee ngeen jéggal ma bu dee du ngeen ko waxe noonu yéen anglais yi ah, digganteem ak jox diggante Makka ak Medina waaw bi mu ñëwee foofu mu ne fa xamidallah bul yàkkamti de wax nañ la nan la fay ñëwee nañ ko gis seen riwaay dañoo bañ a jël riwaay yi dugal yële jël yi dugal yi mais nañ jël par benn benn ah fa hamidallah nee na sant borom bi subhaanahu wa taala wa mu dal di koy kañ wa wa'ada mu dal di waar nit ñi waaw wa huwa xayru waa'i waxoon nañ la xutbaay yonent bi sallallahu alayhi wa noonu lay commencer alhamdulillah ah ak athanaau alayhi lii moom mooy yi nga xam ne waxoon nañ la keroog que ne xutbaab Seydina Jaabir bi mu ñu nettali woon ci waadi Urana ci bésu Arafat gis nga xam nga ko ci woon lool mais xamoon nañ ne loolu ci la parce moom saa buy xutba loolu la noonu lay kàmbalee waxoon nañ la moo tax bu kenn ñëw tëb ne bon comme que lii la man damay xutba xutba wam nga ñëw rek commencé ayyuhan nas dima'akum non non hamidillah wa athni alayhi hmm? affaire baa dafa sant buur yàlla ah wa athna alayhi daal di koy bàkk wa wa'adha mu waar nit ñi waaw moo tax c'est une grande catastrophe nit taxaw naan waa ji non ñi kii ñii ñoom ay oustaz waaraatekat lañ ñoom waaraate képp kese kese lañ man mi euh, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan suñu boroom ne ud'u wooteel ila sabili rabbika jëme ci sa yoonu boroom bil xikmati ak sagesse ak xam-xam ak sunna waaw mooy sunna ak yonent mi alayhi salaatu salaam ci ngay woowi nit ñi bul foog ne yow jàpp nga ne sa méthode de communication ak li ngay def ngir woo nit ñi loolu moo ëpp doole li nga xamante ne nii <laughs> mooy li yonent mi alayhi salaatu salaam jàngale loolu mooy ak sànkute kon udu wooteel ila sabili rabbika bil xikmati ak la wal maw'izati al xasana waaraate bu baax suñu boroom wax lool nga ñëw euh, ko kañ ko waar nit ñi nga ñëw nit di waaraate nga naan danga koy xeeb naan ah ñooñu ay ustaas waaraatekat lañ amuñu xam-xam ñoom waaraate kese lañuy def mais waaraate bu ba mais kuy waaraate kooku boo yow yow miy wax danga koo def yow de ah danga koo def te foo dégg kuy wax yu mel noonu mooy premièrement dafa xeeb nit ñi en plus mooy loo xam ne naka la lu yonent bi alayhi salaam doon def nit di ko def nga naan da ngay xeeb waajoo jële kooku bu dee xam ne li muy def exactement loolu mën na koo defu kéeféer mooy du nekk ko def de mais di xepp koo xam ne dafa def lu yonent bi alayhi salaam def nga xam loolu ba pare di ko def ci intention boobu mooy loolu lay fiife waaw parce que xayru hadi ki nga xam ne moom lañu yonent bi alayhi salaam moom lañu suñu boroom tànn toppaloo li mu def nit di ko def nga koy saboté waaw kon nag il faut ñu def attention waar nit ñi delloo leen seen boroom dénk leen wa zakkara waaw mu fàttali leen ndax fa zakkir in nafa'ati zikra fàttaleel ndax fàttali chaque fois day jariñ waaw fa zakkir fàttaleel in nafa'ati zikra ndax fàttali tout le temps day jariñ waaw waaw ah, summa qaal ginnaaw di yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne amma ba'du amma amma ba'du mooy ginnaaw lii faslal xitaab faslal xitaab mu ne kon ginnaaw lii mooy def transition bi ah léegi nag mu ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ayyuha nnaas ayyuha nnaas mooy yéen nit ñi fa innama ana bashar fa innama yëg leen ne dëgg-dëgg ana man rasulullah sallallahu alayhi bashar mooy ne mbindeef laa fa innama ana bashar mooy man bindeef laa hein man mbindeef laa mbindeefu yàlla laa jaamu bi yàlla laa moo tax ñun jullit duñu jaawale bayna rabbi wal abd walaw kaana al mustafa sallallahu alayhi waaw kama qaalati nasaara wal yahuud wa qaalati nasaara wa qaalati al yahuud Uzayr ibnu Allah wa qaalati nasaara al masiix ibnu Allah wal iyaadu billah mu ne mooy defuñ ñun ñu def ni yéeféer yi def de kufaar yi wala nasaraan yi déedéet dem bay dem bay eh, wootewu naan diw waqaalatil yahuudu juif yi ne Uzayr Seydina Uzayr ah alayhi salaam ibnullah parce que def na lu lu leen jaaxal ñoom ku def lu extraordinaire yenn yu leen jaaxal rek ñu ne waa ji daa fekk ne moom moom moom doomu yàlla la wal iyaazu ah mu ne loolu la juif yi wax wa qaalati nasaara nasaraani kanta ñoom ñu ne almasih ibnu allah waaw ñu ne maryam mooy almasih mooy seydina isa ibnu maryam aleyhi salatu wassalaam ñu ne moom it doomu yàlla la suñu boroom nag ne yéen jullit ñi ne ñii li ñuy wax laqad laqad iftaraw isman wa buhtaana mooy wa wa wa laqad mooy wim naan euh, que ni ñii takaadu samaawaatu yatafattarna min fawqihim min fawqihim waaw tuutee def asamaan yi rot ci seen suuf seen kaw wa taxirul jibaal montagne xaar hmm, lépp ndax wax ju gravité gu garaaw gi nga xam ne moom lañuy wax kon nag mu ngi noonu jullit ñi nag suñu boroom ne laa tat kii yonent ma lay saar-saam ne bu leen ma tag tagal comme ni nga xam ne noonu la naa juif yi ak yahuud yi di def def seen yonent yi waaw mu ngi noonu kon nag affaire bi ñun en tant que jullit waruñu dañuy xam ne moo tax lii kii doon wax wa wa wa mooy li al al Busayri rahmatullah alayhi doon wax ah wa mablaghul ilmi fiihi annahu basharun wa annahu xayru xalqillahi kullihim mooy loolu mooy dëgg waaw mooy eh, wa mablaghul ilmi mooy njombaxtalu li ñu xam ci yonente mi aleyhi salaatu salaam loolu tekkiwul ne yonente mi aleyhi salaatu salaam nit kese la déedéet loolu yaakaar naa ne nit ku xallu ku nekk xam nga ne al imaam al Busayri quand même jubluwu ci loolu waaw këne mooy bon mindeef la noonu mooy li yonent ma lay sarsab waxal boppam ñun mënuñoo wax lu raw liñ waxal boppam waaw alquran wax ko qul innama ana bashar yuha ilay annama ilahukum ilahun wahid faman kaana yarju liqaa rabbihi falya'mal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada alquran a ko wax suratul kahf ci fin bi non ana lan lañ bëgg ñu wax lu ëpp li alquran wax yonent mi alayhi salaatu salaam waxal ko boppam qul suñu boroom ne ko waxal innama dëgg-dëgg man ana nekkuma lu dul bashar mooy man nit laa mbindeef laa waaw moo tax foo dégg nit naan di sëriñam jaaxal ko jaaxal bam ni kooku kooku du nit naan ay ñoom diw doon nañ ko wax mais ñoom diw duñu royukaay ci ñun nañu ko wax duñu royukaay ci ñun ñun alquran mooy suñu royukaay yonent bi alei saatu salaam moom la ñuy alquran la ñuy fexe li ci nekk ñu mbub ñu fexe jikko ya muy wax ñu mel noonu le li yonent bi alei saatu salaam jàngale ñu mel noonu le ak ni mu meloon ñu fexe loolu mooy loolu lañu suñu boroom ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana waaw kantaa ñoom diw ne ñoom diw ñooy ña bu dee ñoom diw li ñuy wax dafa wuteeg li suñu borom jàngale lan la dañ naan ñoom ñooy diw parce que ñooy diw déedéet dañ naan ñoom ñooy diw waaw bu dee màgg nañ tamit fii njuumte lañ fi to lañ nekke dañoo juum man duma leen topp ci njuumte gi waaw ay diw du nit xam nga lool bu dee wolof bu ko waxee léeg-léeg da bëgg a wax rek mooy kii ko extraordinaire la mais am na ñoo xam ne dañuy gëm ne kii da dul nit sax moo raw malaaka wala du malaaka sax waaw ñu jàpp ne yi nit ñi def sax moom du ko def loolu nag moom boo ko waxee moom ñu xam ne loolu demewul noonu qul waxal innama dëgg-dëgg ana man bashara waaw jaam laa mbindeef laa waaw titre bi gën a mooy moom moom yonent ma saa saam lan la doon bind bu doon bind leer min muhammadin ah abdullahi wa rasulih waaw wala min muhammadin rasulullah loolu la def abdullah jaamu yàlla di ndawam ila qaysar azim ar-rum ainsi de suite kon moom qul waxal innama dëgg-dëgg neew ma lu dul bashar côté boobu man mbindeef la waaw la moo xamante ni yuuxaa ilayya dañ muy wax yu ci man annama ana bashar këne man nekkuma annama yuuxaa ilayya dañu may wahyu loolu nag boo ak li ko ñenn ñi dégg que ne yonent bi alayhi salaatu salaam parce que tamit am na mooy am na côté bee mais am na ñoo xam ne dañu ëppal beneen côté mooy dañ naan bon yonent bi alayhi salaatu salaam bon ñun lenn mooy nit la ah comme nit ñi payam ah, loolu moom loolu moom du dëgg waaw moom nit rek la ñu ëppalee mooy dañ koy wax. loolu loolu du dëgg <laughs> loolu du dëgg mooy yow noonu leen dégg ne inna qul innama ana basharun yuha ilayya mooy man bu dul woon wahyu bi maa ngi na yem loolu xam ngeen ne du dëgg yonent mi alayhi salaatu salaam avant wahyu bi moom nit ñee yemoon loolu rek lañ lay laaj loolu rek lañu lay laaj ngir nga tontu est-ce que kon loolu lay tekki nga xam ne kon tekkiwul loolu est yow mooy ñun jàng na ñun siira bi commencé wuñ fii révélation bi commencé ah. te yow bu dee dégguwoo dégloo woon partie yooyu mooy dund yonent mi alayhi salaam yaakaar naa ne xam nga ci ëslëf lu néew lu mel ni avant révélation bii ñëw est-ce que moom ñépp yemoon avant wahyu bi di ñëw yuuhaa ilayya bii bu dee da ngaa bëgg nit ku bëgg a firee ne qul innamaa ana bashar mooy maak nit ñépp a yem déedéet mooy le fait foofu li ñuy tekki mooy le fait que ñu nekk ñu yàlla bind jaamu yàlla voilà mooy maag yéen ci côté boobu ñoo ci mooy buur yàllaa ñu bind mooy suñu boroom innama ana bashar waaye yemuñu de même avant wahyu bi nii après wahyu bi nii nii période wahyu bi nii bi mu fi jógee loo manu ñoo yem te loolu kon mooy boo ma est-ce que yonent bi alayhi salaatu salaam mooy avant wahyu bi révélation bi ñëw est-ce que moom nit ñi yemoon tontu bu dee nag manoo ci tontu hein te c'est grave mooy en tant que jullit mooy kuffaar yi ci boppam ñoom tontu woon nañ ci question bii xam ne yemuñu waaw xam ne yemuñu avant même révélation bi avant même mu leen di wax avant wa andir ashiratak al aqrabin di ñëw avant iqra bismi rabbika alladhi xalaq di ñëw avant yi yépp waa Quraysh ca taa jaahiliya ni mu nekk tout tànk ci ñoom ba nii avant révélation bi ñoom ñoo xamoon ni kii du bashar comme ñun te ñoom ñoo ko seede de moo tax ci biir Quraysh yépp moom lañu utaloon le surnom al ami al amin moom képp lañ doon woowee al amin waaw ku wóor ki le digne de confiance loolu masuñu koo woowee kenn ci Quraysh toppal nag histoire Quraysh même avant avant moom muy feeñ yonent bi alei saatu kenn koo xam ne doon nañ ko woowe nii naan ko al amin amul amul kon ñooñu ñoo la gënoon a xam ne kon kii bokkul ak ñun ah kii moom bokkul ak ñun te lépp luñ doon doxale moo leen ci gënoon a mat ci doxalin la bu ñuy commerce moo leen gën a mat ni koy defee xam nañu ko moo tax ñu bëggoon di associer ak moom d'ailleurs looloo taxoon sax sayyidatu Xadiija radiyallahu anha repéré ko kon yow xam nga ne kon kooku bu la ne bu nee ayyuhan naas fa innama ana bashar xam nga ne moos bashar boobu bo loolu bokkul ak tekki bi nga xam ne moom la ko ñenn ñu ëppal ñi beneen côté bi di waxe waaw naan lan naan moom moom ñépp a yem bon wahyu bi kese la comme ni ko borom bi waxee qul innama ana basharu yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid këne loolu daal la ñu ba moo tax ñooñu beneen danger biñ dugg mooy dañuy ñëw da leen di pousser seen seen réflexion boobu ak seen raisonnement boobu ci ñuy des ne bon bu dañuy xool alquran acte bu ñëw ñu naan lan la ci alquran wax acte bu ñëw ñu ne ana lan la ci alquran wax ta ta kat ta bu ñu nee alquran lii la wax ñu ngi sunna ni nga xam ne mooy leeral alquran wan ñu ne waxu alquran bii nii lañ koy déggee nii la mu ñoom ci seenum xel mu gàtt mu mel ni dafa contrat dafa am contradiction ñu ne bon non c'est que nag bon lii moom alquran la ñuy jàpp parce que loolu mooy li nga xam ne moom la ñu wax yu ci moom la ne yuuxaa ilayya mooy alquran bii la kanta xadis xadis manu la féete kaw sunna wal alquran wala manu la nekk loo xam ne mooy àtte alquran am na yenn juxal yooyu dajeel ñuy wax loolu parce que li premièrement dañoo réere benn affaire li suñu boroom doon wax ne yonent ma lay saaf saaf ne dañ laa yónni hein dañ laa yónni jox la loo xamante ne nii dañoo wax yu ci yow ak zikra li tubayyina linnaas ah ngir nga leeral nit ñi li ñu wàcc ci ñoom mooy loolu noonu noonu mu ko mu ñu ko yónni jox ko ko ngir mu leeral nit ñi li ñu wàcce li ñu wàcce ci ñoom mooy alxuraan loolu ñu ko jox loolu moo tax yonent ma saam ne innama mooy bi muy wax ne man ala ontiya alquran wa mislu wa wa wa euh, bi mu ne dañ maa jox alquran wa misluhu ma ak lu mel ni alquran waaw ala inni uharrimu kama yuharrimu allah damay xaraamal comme ni borom bi subhaanahu wa taala di xaraamale parce que borom bi moo ko jox loolu mooy loolu muy muy mu ngi mel ni buur yàlla moo ko def waaw te ñooñu mooy mooy statut hadith xul sunna ma bi sa ak waxu yonent bi sa sa boo xam ne bokkul ak euh, xam ne moom la ñu xamee alquran loolu la ñu réere waaw. moo tax loolu nag ñi ko xam dëgg moo tax al imaamu ahmad doon wax naan al sunnatu muhakkamatun ala al qur'an naan al qur'an sunna mooy mooy mooy am priorité ci kaw al qur'an mais pas al qur'an parce que ci molo mooy mooy wax jooju noonu mooy mooy leeral al qur'an <laughs> parce que alxuraan benn code la benn kii codifié la langage codifié la boo xam ne bu ko yonent ma lay sa sam leeralul woon kenn du ko leeral keneen manul woon wàcc ci keneen ku moom mu leer manul a nekk keneen ku dut moom sax da koo àttanawul woon waxoon na la law anzalna hadha alqur'ana ala jabal la ra'aytahu la mutasaddi'an min khashyatillah waaw gis ko tegoon ci doj am montagne konoonte kon la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah kon di nga gis ah bi day exploser day toj waaw ndax ragal tiit di raf-rafi ba tax tos toj lay def ndax ragal gum ragal boromam loolu nit ñépp ci yem waaw yonent bi alayhi salaatu salaam képp a ko attanoon te moo ko doon leeral moom mooy leeral waxu borom bi subhaanahu wa moo tax moom ah mbaam gisoon nañ ko ci yoo Xaybar est-ce que alxuraan yi mu tudd ne qul innama xarama aleykumul maytatu ah xarama aleykumul maytata waddama wa laxmal xinziiri wa maa uhilla li gayrillaahi bihi wal munxa wal munxaniqa wal munxaniqa wan natiixatu wal mutaraddiyatu wan natiixatu wal mutarad wal mutaraddiyatu wan natiixatu wa maa akala sab'u illaa maa zakaytum li mu doon wax ci suuratu al-Maa'ida mais dama lay laaj loolu. est-ce que dégg nga fa ñu wax la mbaam sëf mbaam sëf da ko faa dégg ah xurrimat non boobu xurrimat la beneen aaya moo ne xurrima in xurrima aley xurrimat aleykumul maytatu waddamu walaxmul xinziiri wa maa uhilla li gayrillahi bi walmunxaniqatu walmawquudatu walmutaraddiyatu wannatixatu wa maa akala sabu illaa maa zakkaytu wa maa dubiha ala nusuri wa an tastaqsimu bil azlaam fii est-ce que aaya bi suñu boroom dafee tudd benn yoon mbaam sëf muy laan gisoon nañ la consommation de la viande asine que ne loolu dafa dafa xaraam kan moo ko xaraamal yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko xaraamal bésub Xaybar comme ni ko euh, euh, Seydina Anas nettale lamma kaana yawmu Xaybara amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Aba Talhata fa naada anna Allaha wa rasuluhu yanhayaanikum an luhumi an luhumi al-humuri al-ahliya fa innaha rijs ha comme ni ne ci saxiixayni mu ne keroog bésub xaybar mooy xareb xaybar yonent bi alayhi salaatu salaam moo digal Seydina Abu Talha Zayd ibn Sahl ansaari radiyallahu anhu ne woon bàyyi jiite Seydina Anas mu woote ci biir nit ñi ne anna Allaha këne buur bi sallallahu alayhi wa sallam ci li nga xam ne mooy yàppu mbaam sëf mbàppu mbaamu kër waaw léegi est-ce que gis nga ko ci aaya bi gis nga yonent bi alei satu salaam dane anna wa rasula buur yàlla ak yu ndawam bi man damay xaraamal kama xarama allah ni buur yàlla di xaraamale waaw kon nag affaire bi loolu la waaw yonent bi sallallahu alayhi wa day xaraamal comme ni nga xamante ne nii noonu la borom bi subhaanahu wa ta'ala di xaraamale waaw kon nag affaire baa ko ñooñu nag seenu ëppal moo leen di yóbbu ci loola seenu ëppal moo leen di yóbbu ci côté boobale ñu ñëw ba jàpp ne euh, euh, euh, kon affaire bi bon yonent bi aleyhi salaatu salaam luñ gënul ci alxuraan daal ba lool moo tax <laughs> buñ ne lii nii euh, euh, bon lii nii euh, sunna da koy kii ñu ne bon loolu mais alxuraan waxu ci dara waaw wala ana la ci alxuraan wax waaw buñ ne sunna ñu commencé bàyyi loolu nag loolu mooy li nga xamante ne calamité la waaw loolu calamité dëgg la moom calamité kon nag affaire bi kon xam nañ ne bu nee innama ana bashar hein bokkul ak du bashar moo tax al imaam al busayri wax lool wa a wa mablaghul ilmi fiihi annahu basharun ki li gën a ci luñ xam ci moom mooy ñun xam nañ ne yonent salaam li ko yàlla defal defalu ko kenn dayoon moom ci boppam bu dul woon moom ñépp alku waaw loolu xam nañu ko loolu xam nañu ko <laughs> mu ngi noonu loolu kay moom xam nañ so mais est-ce que day tekki ne ñun loolu bu ne waxee loolu day tekki ne yooyu waxu ko ah que moom mooy leeru yàlla gi comme ni ko suñu boroom waxee waaw laqad ja'akum minallahi nuur wa kitaabu mubin ñu xam ni kon manu la waaye nuur manu la nekk téere bi parce que manu la ne jóge na ci buur yàlla leer ak ak wa mooy ak mooy dañuy wane kon ñaar yooyu bokkul nuur bi muy wax foofu ak wakita moo tax nuur day tekki alquran day tekki yonent bi sallallahu day tekki leneen ak leneen kon nag affaire bi euh, euh, euh, faut pas kon bu ne innama ana bashar waaw man de jaam laa yuusiku kon nag ñu xam ne waaw loolu la mooy ñun duñu def kama qalat nasara du ñu def ni nasaraan yi def de waaw waaye duñ def ni kërcaan yi def moo tax mu ñu koy rappeler moom alayhi salaatu wassalaam bari lu ñuy rappeler affaire boobale waaw bu leen ma def comme ni yahuud nasaraan yi def seen yonent ci alayhimu salaatu wassalaam kon mu ne yuushiku an yatiya rasuula rabbi rasuulu rabbi mu ne yuushiku yuushiku mooy ne léegi rek mu dikkal ma mooy jege na an yatiya rasuulu rabbi sama ndawul boroom daal di ñëw dikkal ma waaw léegi rek sama ndawul borom dikkal ma fa ujib te nag bu ñëwee nag ah mooy damay wuyu de loolu mooy lool mooy malakul mawt ndax suñu boroom moo ne qul yatawaffaakum malakul mawti alladhi wukkila bikum ah summa ila rabbikum turja'un ah wax leen këne yatawaffaakum dina leen faat kan moo leen di faat malakul mawt mooy malakul mawt malaakom dee waaw alladi mi nga xam ne moom lañ leen moom lañ leen moom lañ leen gàll moom lañ chargé wu ngir mu jël seen bakkan yi waaw moo tax kenn du rëcc walaw kuntum fii burujin mushayyada fu nit mën a jaar malakul mawti dina ko fa fekk mooy dee bu jotee dina faatu waaw moo tax mu ne leen yuushiku yuusiku léegi rek léegi rek ay yatiya mu dikk mu dikkal ma rasuulu rabbi muy sama ndaw boroom mi nga xam ne mooy malakul mawti mi nga xam ne moom la wukki la alay naa moom lañu we moom la def ñu kii ah waaw <laughs> moom la chargé ngir mu jël suñu bakkan yi moom la chargé ñu jël suñu bakkan yi moo tax it chirurgie euh, esthétique yu bari yi da ngay sonal sa bopp jaw ko foo jaar bi nga dee ay xale-xale yu loo wane ne yow te jeune mu ngi mel ni rek oto boo xam ne moteur bee yàgg nga dem yóbbu ko ci tôlier bi mu tôlier la ci biti ku ko gis mu rafet waaye bés boo dugalee boo dóoree contact bi bu nee xërëg rëg rëg rëg rëg ngay waaja ngay waaja daw sa te pourtant biti bi rafet na mooy nit bu yoboo nga xam ne loo man di takalluf ngir wan nit ñi ne jeune nga boo sa dee jotee moom de toute façon dañ lay jël waaw kon nag mu ne léegi rek ay yatiya mu dikkal ma rasulu rabbi rasulu sama ndawal borom fa ujib te bu boobaa dinaa wuyu waaw mooy faatu moom bu malaake bi ñëwee di wuyu waaw waaw mooy ne waaye yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam mooy c'est comme niñ koy gisee mooy euh, suñu borom da leen di tànnloo mooy ñoom xam nañ ne mais ñoom ñooñu ñoo ñu xam dëgg ñoom ñoo xam borom bi subhaanahu wa taala ak teggin yi ñu war a am ak seet borom subhaanahu wa taala mooy ne ñoom buur yàlla da leen damay possibilité bu bu malaaka bi ñëw di leen faat da leen di laaj da leen di tànnloo entre ñu continuer di dund wala ñu ñëw wuyu ko mais bu malaaka mi ñëwee ñoom dañu naan waaw parce que xam nañ ne lii la buur yàlla mooy namm namm borom bi subhaanahu wa taala te nii la ko dogale waaw dëgg la diñ ma ne ne Seydina Adam dañuy nettali que ne waaw moom euh, mooy dafa mayoon ci ay atam Seydina Daawud ba malaaka mi ñëwee mu ne ko dese naa dese naa mu ne ko mu ne ko yow bul bul fàtte ne joxe woon nga mooy joxoon nga am nga ci sa siti sa doom yi koo xam ne yaa ko mayoon ci sa at yi mooy loolu est-ce que dafa tekki ne da da ne non non waxul neewul déedéet day rappeler rek ne moom buur yàlla xabaloon na ko ñaataat la fiy def ñaataat lay dund. léegi nag bi malaaka bi ñëwee mooy at yooyu matut loolu rek la koy fàttali mais ba mu ko yëgalee ne ah bu xanaa da ngaa fàtte ne yow. yow de yaa mayoon kii sa sët sàngam mooy fanasiya aadam mu fàtte <laughs> waaw moo tax ñu nit ñuy fàtte nekkul ne dane woo noo man moom bon bal ma fii rek déedéet moo tax yonent yàlla ni saam suñu borom daneen di tànnloo mooy nag bi ne yuusi ko rek ay yaat yamu dikkal ma rasuulu rabbi sama ndawal borom subhaanahu wa fa ujiiba te boobaa dinaa wuyu mooy malakul mawti bu ñëwee dinaa wuyu mu ne nag lii lépp xam nga lii nii ab ab am bëmbësal la boo xam ne mooy wax ji nii lay deme mooy li mu wax nii nii lay deme mais it day jariñ leneen mooy day attirer attention wu ñuy dégg parce que yow mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam moo féete woon kaw lépp loo xalaat ci saxaaba yi radiyallahu amul leneen loo xam ne moom lañ ko doon gënale amul léegi nag bi nga gis ñoo xam ne bon mooy kenn du taxaw ne man boo yonent mi alayhi salaatu salaam diw laay gën a la yonent mi alayhi salaatu salaam loolu doo dégg ko wax lu dul koo xam ne moom kaafirun euh, jaxud la moom waaw boo xam ne même bu dee day mubboo woon julli la te naa fekk en du taxaw di wax lool parce que dañ koy démasquer mais ci suñuy jëf la ñuy gisee ne ñun ndekete yoo am na leneen quand même koo xam ne moo ñu ëppal solo yonent mi alayhi salaatu salaam waaw. te loolu léegi nii ak ak a bari te noonu la yare nit ñi su fii mu gën a grave rek mooy ñi nga xamante ne nii moom la ñuy wax ci wooru te côté wu tariixa suuf yi côté boobu moom la gën a yéese waaw parce que mooy gars yi da gis ñoo xam ne mooy vrai mooy ñi nga xam ne vraiment euh, mooy euh, euh, dangay dégg mooy fi ñu teg seenub sëriñ da ngay leer ne ci teguñu fa yonent bi alayhi salaam loolu moom c'est une évidence waaw te tamit li mooy mooy mooy loolu moom loolu moom bari na ci mooy du ñëpp bien sûr mooy mooy ñi nga xamante ni nii ñoo ñu bari lañ léegi mais loolu dafa nekk loo xam ne ñi nga xam ne ñoo taxaw ne ñoo leen di jéem a yar la seen sëriñ ba ba ba taxoon ñu topp yoon woo wële ba ñu teggee tànk kooku fa mu ko tegoon di jéem a jaay xel yu rëy di jéem a woote ay maqaam ay darajaat lañ commencé dérapéroo ñépp waaw ba loolu mu ñu nekk loo xam ne mooy gis nga fii xam nga ne euh, boo ci toogoon ci yenn ñoo xam ne noonu lañ mel di woote woon ay suuf yi lañu bés boo fi mën ngay tudduy xadiis aw waxtaan yonent bi aleyhi salaatu wa salaam nee na qad rawaa al imaamu al al tirmidhi fi jaamihi bi sanadin saxiix an abi hurayrata radiyallahu taala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala nga wax ba tàyyi loolu gis nga yëngalu leen à vrai dire sax ñenn ñi moom bu ñu la ko mënoon wax dañ naan waaye sawaay nag c'est mais sawaay xanaa mënoo ku mel noonu sax boo moywul mooy nga wax leneen bu doon ne dañoo juum parce bu boobaa juum te erreur lañ koy jàppee ba ñoom seen cérémonie bi ni tey ñu woo koo xam ne moom ndeke ngir mu waxtaanal leen kooku moom di wax yu mel noonu alquran sunna alquran sunna alquran sunna ba màggal gi wala ba gàmmu gi jeex wóor na yàlla bari na ñoo xamante ni dañuy jàpp ne fiw fii mu ne vraiment mooy kii moom première décision à prendre mooy kii moom bu mu fi ñëwati waaw en plus ka nga ka ka joxe woon xalaatu sax ñu invité ko sax ngir mu waxtaanal ñu année bii kooku ci boppam gars yi dinañ ko bu ñu demee bay def débriefing xaw ma débrief loolu lañ ko njëkk kii waaw mooy bu nekkee seen seen biiru ñoom ñoom seen biir parce que bon ça sera scandale ñu taxaw wax ko ci kanam nii ci biir nit ñi donc mais à comité restreint ñoom ni organisé woon mbir mi même buñ ko ko waxul directement dinañu ko junjuluy wan moom vraiment ren moom moom affaire bi moom vraiment. affaire bi moom dese cu cant gi dese naa noonu waaw waaw nit ñi ils euh, nañu ñëw nañu waaye daal waxtaan wi daal moom waaw xam nga ñun moom ñii naan xam nga ñun ay taalibe lañu ah taalibe boo xam ne waxu yonent bi mais yaa yaa subhaanallah man xaw ma gars yi des fois du ñu xalaat sax li wax taalibe boo xam ne nee nga yow ci lislaam nga ne saa boo xëyee nee nga julli ci yonent bi alayhi salaam booy julli di nga julli ci yonent bi alayhi salaam non ni ngay jullee moo la ko jàngal ni ngay woore moo la ko xamal lépp moo la ko xamal nga ne kooku ñuy wax ay waxam mu lay ennuyer nga jàpp ne waxuñu fi dara yaa subhaanallah nga ne mbir mi bon ñun taalibe lañ il fallait ñu wax euh, euh, euh, turu Serigne diw wala Serigne diw lañu waroon a wax te waa ji moom fëtam kon lan la mooy moom de dane yàlla nee na yonent bi alayhi salaam nee na loolu lañ ko njëkk reproché waaw wane nag fala nag suñu échou ñu échec cant gi fala mbir ma tàmbale ñépp doon nelaw mujj nit ñi commencé di dem vraiment moom moo bu ëllëgee nañ seet keneen waaw boo fi ñëwee di jàngale téere boo xamante ne nii yow boo ñëwee wala ngay jàngale ci yenn yenn moo xam ab daayira la wala ab ab collectif la wala ay ay ab ay tour la wala lu man di doon ci ñu mel noonu laay wax ah mooy loolu foofu ngay xamee ne foog ngay xame ne mooy kënee euh, euh, yonent ma lay saab am na ñu teg ci kaw loolu noonu lu ñuy la ñu bari waaw te loolu feey mooy duñ taxaw wax ko parce que ñemewuñu ko wax <laughs> mais ci jëf yi ngay gise ne loolu nag moo nekk waaw yaa wal iyaadu billah wal iyaadu billah nga gis ñoo mooy loolu la loolu nag <laughs> loolu c'est grave loolu c'est tellement grave waaw te li la koy wan que ni ñoom keneen lañ dina a teg mooy waa ji bu commencé di wax lool di wax ay xadiis ay alquran fii ah saxaaba sàngam wax yooyu yëpp tout mais dañ leen di ennuyer mais bés boo waxee sëriñ bañ bëgg a dégg sëriñ diw nee na dugg ci mbindam kii nga gis gaa yi tëb mel ni gaa yi doon nelaw ñu cuut leenu pikiir ñu tëb ni ñuy tëbee ànd ak énergie mel ni saa yi dañ leen di dóor énergie yoo xam ne ay vitamines yoo xam ne moo tax gaa yi di di di di di di gaa yi lépp mel ni mais fii ab almeer la woon bi waa jiy wax alquran ak sunna mais bi mu commencé wax waxu sëriñ diw mbir mi commencé mel ni làmb gu tas wala sabar gu tas waaw ku nekk nag di wan ne moom moo la gën a xër ci ci ci ci sëriñ diw moom wala sëriñ daaboobu waaw ci la àddiya yi demee waaw ba moo tax ñenn ñi dem nañu ba xam ne te loolu c'est tellement grave te seen jëf day wane loolu wal iyaadu billah yal na mu nekk que ne loolu lu ñu fas seen xol la que xam nañ ne pour ami àddiya ci ay jàng wala yooyu mooy sa waay laalal ma sëriñu gaa yi laa wax ndax boo leen di laal àddiya yi dàq waaw boo fi ne boo bëggee nag ñàkki àddiya moom nanga fi nekk nag di waxe hadis loolu moom yaa yàqal sa bopp moom waaw bu sa cagnotte bi boo ci amul lu bari sa affaire la waaw si tu n'as pas amassé assez d'argent euh, sa affaire la parce que moo fi nekk di wax naan yonent ma lay saa saa nee na wallaahi mooy te loolu mooy gis ne yow mi may dégg yaa gina xam ginu ma laa xam nii may wax fii kay mooy euh, du jaxlu mooy yataj soit tatajaahal da ngay da ngay da ngay da ngay mooy da ngay réer réerlu di dox doxlu ba ngay bañam mel ni ko xamul li xew mais yaa dina xam ne bari na suñu ndaje yoo xam ne lii ne demee nii la demee yow nag boo xamee ne nit ñi nii lañ mel man moom duma leen waxtaanal non duma leen waxtaanal ku ma ne defal ma tem ci sëriñ diw ma ne la defuma non non du ma def ma joxe samay ngànt non non non man manuma loolu waaw parce que foo xam ne leer boo fa waxee yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi nee na mu ennuye leen ñu mere la ci boo waxee sëriñ diw ñu fonk la yëkkati la diw moom bari xam-xam boroom xam-xam diw kii kii kay masha allah ay kii xam nga masha allah boog mooy jariñu la dara kon nag mooy saxaaba yi radiyallahu anhu le fait que yonent bi alei wax leen lii mooy koo xam ne mooy bu dee exemple gars yi ñu doon wax léegi les faux soufis yi nga xam ne wala ay les faux ndongo suuf yi yii di wax mooy ñu mel noonu bu mooy sëriñ boobu ñuy wax imaginer ne ñoom sëriñ daa boobu wala sëriñ euh, Demba moomu wala Mayoro moomu moom dafa nekkoon koo xam ne da doon moom moo leen wax lii. nga xam ne moom buy wax ñépp naan tekk di ko dégg bu leen ne woon sa waay jël leen seen salaire yi ngeen jox ma sax ñépp def ko léegi imaginer ku mel noonu ne leen mankat kat léegi sama ndawul boroom muy léegi ma faatu. jamono yi te ñoom dañuy gëm ne kii nii xam na bés bi muy faatu imagine kooku wax leen ne déglu leen li ma leen di wax sant yàlla kii ne leen léegi nag man de léegi sama woote boroom ñëw wuyu imagineel gars yi ni ñuy taxawe kon di ko déglu xaar di xaar ngir dégg li muy wax hein selaw lañuy def waaw ndax dañ naan amaana ndekete kon sëriñ bi tey lañ koy mujjee gis si possible parce que nee nañu léegi mu dem gis nga ni ñuy dégloo lu raw lool nag la saxaaba yi def parce que ñoom ñoo ëpp doole ñoo féete kaw ci loolu ni nga xam ne ñoom noonu lañ jàppoon yonent mi alayhi salaatu salaam yàlla nañu buur yàlla may lu mel noonu mooy waxin boobu day gën tax nit ki gën a bàyyi xel ci wax ji nga xam ne moom la yonent mi alayhi salaatu salaam bëgg wax nii Allah léegi nag ginnaaw bi mu waxee loolu sant yàlla bàkk ko fàttali leen waar leen ne leen ay amma ba'd alaa waawee waa alaa bi dama ko sotoon alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen ayyuhan naas yeen nit ñi fa innamaa dëgg-dëgg man ana man basharun nit la mbindeef laa yuusiku léegi rek jege na an yàttiya mu dikkal ma rasuulu rabbi sama ndawal boroom ah, muy malakul maw fa ujiba ma wuyu ko bi mu waxee loolu ana léegi lan la ci teg ah, loolu nag lañuy gis insha kontiné ba léegi ci jotaay bii di ñëw ñu ngi ci xutbatu Ghadir Xum ci maa u maa an bayna makka wal madina yud'a xumma